ñett yi de ñu ngi ci yemoon bi sëñ bi doon wax ci diggante tubaab boobu ñu yónni woon ak ak ak Moussa noonu mu waxee ci Moussa sëriñ Madu am nee na daa bàyyi ko woon ñoom rek jëm gànnaar di seeti sëriñ Tuubaa xaadi loxo laahu maxtaara loxo yendu ci am pénc yendoo xalaat ndax naan ndax man ki may seeti mbindeef la am du ko nes tuut am soxna fi ñëw ne ma foo jëm ma ne ko gànnaar mu ne ma ca sëriñ ba ma ne ko waaw mu ne am na mu ne man de damaa yorul dara waaye sama puso bii joxal ma ko ko ma jël ko bi ma agsee nuyoo joxe addiya sëriñ bi ne ma àndoo kenn ma ne ko déedéet mu ne ma kenn yóbbantewul la ci man ma ne ko am na soxna su ma joxoon ak puso bu jëm ci yow mu ne andi jël ko ci ñaari loxoom ne ma coowam li daa bari lool ngir bëgg agsi ci man moo tax ma lay laaj ndax àndoo kenn daa na ma fabal satala gi ma fab ko mu jiitu ma topp ci dox tuuti mu yég suuf teg loxo yi ci bopp bi ne ma Modou Anta seen yaakaar du taf ndax ki ngeen may tëkkaleel bu yowmal xiyaamee bu ngeen ma gisee du ngeen ko gis bu ngeen ko gisee du ngeen ma gis muy sunu borom Sëriñ Tuubaa xaada loxul laahu maxtaar loo nee na bind alquran te doo ko gestu te du am benn yàq baax na wala sax mu ne rëy na waaye bu ñuy bind ca lawhul mahfuus ngay dégg na xalima ga di sabe moo gën a màgg loolu ñim daan toppal ñuy doomi soxna na ko daa wax léeg di leen junj mbiram booba demagul ci géej gi su ko defee loolu lu maye mooy leen joxe sa bopp yërmande yi sëriñ tubaa irhamu man fil ardi yarhamkum man fi samaay sëriñ moor xari nee na biñ nekkee xumaak daa am bi sëriñ tubaa xaada loxo lahu maxtaara loxo ne ma fobal sasala gi ma fob ko mu jiitu ma topp ci ginnaawam nuy dox ba mu yàgg ma seen lu mel ne jaan te ëpp ko te ëpp ko tuuti yooru ci asamaan si wàcc ci tànk sëriñ bi ne ko cappit sëriñ bi yegg suuf ma daw ñëw woote si ngir ñu jël ko ñu daal koy jël mu mel noonu fanaane ko ba fajar ba fajar gi xotti mu door a ximmiliku daal ne dellu leen ba ñëpp demee ma def sa mu ne ma biig saa boroom dana ma sa nattu tey mooy ku la yaakaar du fanaan ci kaw suuf ma ne ko ndax mën naa leen koo gàddul mu ne ma waaw ma ne ko bismillah ba may yeggalee loolee la loolee am mhm. muy firi baat yi mu wax ci biir ne cappit cappit jooju mooy dagg-dagg bu rëy safaanum ñoppet mooy dagg-dagg bu tuuti moo xam ci paaka la wala bëñ wala leneen su ko defee nettali bii nim ñëwee ci man moo tax ma ne siw na waaye am na ci barab yuñ ko nettalee yoo xam ne wér na lool waaye dana am ak safaanoo tuuti wallahu taala ahlamu may Serigne Touba ilay xaadallahu ma lam yakun wala yakun abadan li mumkinin Serigne Touba xaadallahu law maxtaar loo nee na Serigne Touba xaadallahu law maxtaar loo nee na sunu borom mas na koo booleeg Malick mi yor sawara ne ko lu mu la wax def ko bi sëriñ bi ñëwee na ko dañ ñoo boole de mu ne ko yow laa doon nekk sëriñ bi ne ko sa kër googu laa bëgg sama kenn bañ fee tàbbi sëriñ Tuubaa xaadaluhu law maxtar loo mas naa julli tàkkusaan yàgg ca sujjóot ba lool ba mujj ba jant bi so yàgg ca sujjóot bu mujj ba ba jant bi so ba mu demee bay waaji sëlmal daal di ree ak ree ba mu sëlmalee ne xanaa jaaxal naa leen ñu ne ko waaw waaw mu na sunu borom doon wax ak man fii ci sujjóot bi ne ma may naa la sa taalibe fu mu mën di ne foofa ci sa dëkk bi lay dekkee am fu man a faatoo rek sa dëkk bi lay dekkee may naa la it warukaay yi bu ko mën a bu ko man seetal ci sa ñoñ ku ko mën a yor sëriñ loo fekk na mu faatu moo xaacu ne ko mën naa ko xaacu googu moo ko reerloo nee na sëriñ tubaa xaada loxo lahu maxtaara loxo nee na du ma bokkaale duma ma fecc li ndab loolu am na ñu ne lim ci jublu mooy bala maa defal kenn dara day aaja mu set wecc man dong nekk ci moom waaye li feeg yaa ngi may booleeg leneen wala nga jàpp leneen bëgg maa booleeg loola du ma def ci sandab dara su ko defee ba tey boo xoolee ci téere tasawuf yi dañuy wax lu mel noonu di xam le ne am ñaari sëriñ mi ngi mel ne jigéen gu am ñaari jëkkër te it boo xoolee nit yàlla yi li ñuy bari bari ku ne ak saw ak saw yarin moo tax boo dee boole ñaari sëriñ ku ci ne bëgg laa awele ci yoon da ngay yeex waaye doo àgg sëriñ bi nag tëriwul kuy siyaare ab sëriñ walla boole werdam ak werdu keneen waaye daa bëgg nga daa bëgg a xamle ne ab sëriñ li la ciy jëriñ mooy nga jox ko sa bopp bañ koo booleeg lenn ak di xamle ne ku gis ci boppam lu dul lam doon sàkku ci moom sëriñ bi na seet lu mu doon sàkku ci moom sëriñ bi na seet boppam ndax teg na sëriñ ba fam ko war a teg wala déet wallahu taala ahlam am na tubaab bu ma a wax sëriñ bi bu mas a wax sëriñ tubaa xaada loxu laa muxtaar loo ne ko yaa gën yonent bi salallahu alayhi wa sallam sëriñ bi ne da ngay fen ku yàlla bind yonent bi salallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne ko fen ñaar a tax ku koy def di ko def bëgg daraja wala bëgg alal te man sama compte banque ca France ko dénk bu ma ko ko laajoon mënta tëtt wax ko ngir bari tey diggante dëkk sàngam ak dëkk sàngam bu ma neexoon mu doon pënd te kenn du ne lu tax sëriñ bi ne ko dëgg googu nga tàbbal ci sama nopp tax na doo dégg riirum sawara compte banque mooy fa ñuy denc ñu ngi koy jëmale rek comme ji ñëpp xam na kaamil boo xam ne juróom-ñaari nit ñoo ko bokkoon bind sëriñ tubaa nee na ci la tëjee bunti sawara sëriñ tubaa xaadu lahu la maxtar loo mas naa laaj ci maam Cerno ñu ne ko daa dem ca tool yi mu ne tey ngeen a jàpp ci man ma defal leen lu gën bët mas naa seddi ca njaareem ñëpp xëy sëriñ tubaa xaada loolu la maxtaar loo gisul kenn bañ wàccee ca ngoon mu ne leen xanaa da ngeen a xamul ne ñoo gënum ceebu sëriñ tubaa xaada loolu laa maxtaar loo nee na sunu borom dimbalee nanu genn noo genn noo ci sunuy noy yi bu jëmul ci yàlla sunu borom mësta am sëriñ tubaa xaada loolu la maxtaar loo nee na rus naa fay sama taalibe kem sàrraam ci àdduna lu xéewal rëy rëy mi ngi mel ne nga yendoo liggéeyal waay ci toolam ba ngoon jot mu jël lu toll ni ñetti koppi dugub ne boo demee nga nàkk ko maam Cerno nee na mës ta jàng ti bu jeex Sëriñ Tuubaa ndax bu daa jàng ba muy waaj a jeex rekk mu ne ko bàyyil di ci def mbokk dimbalee ko mbokkam mas naa am tubaab bu ñëw ci Sëriñ Tuubaa xaadaloo la loo ne ko damay laaj ñetti laaj te bëgguma see dégg lu ma naqari sëriñ bi ne ko doo ci dégg lu dul dëgg mu ne ko li ma doon wax a ngi noonu waaye baax na laaj bu njëkk bi mooy ñaata taalibe nga am sëriñ bi ne ko kuy jublu penku mu ne ko waxuma loolu ndax xaadir ak daa am may laaj yow ñaata taalibe nga am sëriñ bi ne ko li tax ma wax la loolu mooy kuy jublu tenk penku bu dee ñaan bu dul ci sunu barke yàlla du nangu ak ñaanam ku mel noonu nag bu ko yëgee ak bu ko yëgul sab bi la mu ne ko dañ lay laaj ndax liñ la def te muy loo xam ne ak tooñ la ndax da ko fayu sëriñ bi ne ko ndaw doo ko laaj fu muy xëy suba danga koy laaj ka koy liggéeyloo saa su ma sunu borom digalee ma jug ma jug mu ne ko ba tey impôt yi impôt bii ñuy laaj nga xam ne dañ ciy seet réew mi ndax bokk nañ ndax nangu nañ sunu kilifteef ba duñ ko bari la dañoo gis buñ koy laaj muy am ay jafe-jafe te yow gis nañ ngay laaj bopp bu ne ñaar fukk ak juróom-ñett te téewul ñuy joxe ba nga ne ba nga mujj ne doy na sëriñ bi ne ko da ngeen moom jëmm yi ma moom xol yi mu ne ko xawma loolu sëriñ bi ne ko mi ngi mel ne taaxi njaar yi ngii ñu duy ko ba mu fees ngeen moom tabax yi ma moom la ci biir mu ne ko yaa ñu yaa ñu gën le sëriñ bi ne ko fuuf am na soosi bu mës a indi ay way ci sëriñ Tuubaa xaada loxu laa maxtaar loo bi ko sëriñ bi xoolee ba noppi ne ko wax ko ci wolof mbooloo mi dégg ko ba mu ko waxee ba noppi sëriñ bi ne am naa ci lu ma yéem waaye awma ci lu ma bett ndax bi may tagg kookee ma doon tagg ci géej gi dane ma bëxru bu ne way nga ma ci lu ma kenn mës ta way waaye làmmeñ wu ne dana la tagg sëriñ Tuubaa xaadalohul laa maxtaar loo mas naa jox ak jigéen mas naa joxe ak jigéen kenn ci waa kër gi nanguwu fa sëriñ woo sëriñ Madu Moxtaar ne ko kooku nga xam ne dama koo jox dama koo jox lu woon diw ci ndigalul saa borom lu tax nangu faa toog mu ne ko yow kat yaag sa boroom du ngeen def jëfi nit sëriñ bi ree ne ko buñ doon jëf jëfi nit ay am waaye ana lan mooy jëfi nit mu ne ko nga woo ñoom ñaar ñëpp ba xam bëggante nañ wala déet loolooy waral buñ àndee mu yàgg sëriñ bi ne ko loolu nga wax maag saa borom duñ jëf jëfi nit sunu boroom boobu xam nga fuñ toll mu ne ah sëriñ bi ne ko àgg nañ àgg nañ ci bu ma ko ne woon jigéen ñi àjjana yooyee nañ ñëw ci àddina di dencanteeg di dencanteeg saa ñooñ mu def ko koo xam ne àgg nga ak moom foofu nag defe naa doo mën a jëf jëf nit sëriñ Tuubaa xaada loxo laaw maxtaar loxo nee na li def ci àddina dara lu baax lu ma ci lu ma ci génn génnati amul xéewal gi ni mu tasaaroo ci taalibe yi mas naa jaaxal sëriñ Tuubaa mu koy laaj sunu borom mu ne ko yaa ko bind kat yaa ne aadani janaata adnin tajri min tahtiha al anhaaru maahil hijri sëriñ bi ne dama koy far sunu borom ne ko déedéet sëriñ bi sopp noon gi def ko ak laam muy aadali baydu bu njëkk wi li muy firi mooy sunu borom def na ma may àjjana su ko defee àjjana nag bu ci taalibe yi nekkee faaw xéewal gi bari lool biñ ko soppee nag da koo def ahadali mooy àjjana ji yam ci moom fii ci adduna sëriñ Tuubaa xaaralahu laa Maxtaar Lo nee na àdduna ak alaaxira lu fi baax loxo bii la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci maa soob yàlla tey ak ëllëg sëriñ Tuubaa xaaralahu laa Maxtaar Lo nee na duma sëriñ si duñ man ndax sëriñ si bañ jugee wutu seen borom bañ yeggee ca dencuwaay bu mag ba ca bunt ba dañoo gis lu ëpp seen bët ñu far laaj ko ñu far laaj ko ndeke booba ndeke booba lu ko gën a nga ca biir man ma ñëw laaj dencuwaay ba laaj la ca biir sëriñ Tuubaa la Maxtaar nee na way xalaat yi fa xalaat yam falaa da la jëm kaw sëriñ Tuubaa xaada lahu la nee na jant ba yàlla njëkk a bind mu fenk mu fenk penku jëm soow ba léegi ku ma fiy wut a xam mooy ka ma gën a umpale ci mbindeef yi sëriñ Tuubaa xaada lahu la Maxtaar loo nee na laa ilaha illa allah wahdahu laa sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun jaamu naa ko ba mujj soppi ko ñeenti géej ñeenti géeji leer sunu borom di leen xool ba mu yàgg mu ne leen nekk leen muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di koy nekk ma desan géej ga naan ko tepp-tepp ya ca des ci lañ bind allahul mahfuz lu mel ne nettali bii lu mel ne nettali yi nag daanaka jërul di wax di waxtaanee dama ko indi ngir bañ bañ a bañ a réer ngir mu bañ a réer waaye mbirum baatin la mbirum baatin li ci ëpp day kawe xel te xel lu ko kawe bu ko xalemee bu ci tawféex àndul du ko nangu am na beneen nettali bu nuru bii ci wàllu ruu yi yow ma alastu bañ defee ay jal ak na ca sëriñ tubaa xaadu loxu la maxtaar loo tànne booba itam wér na waaye kilifa gu mag ci yoon yu moo ma moo ma moo ma digal ma bañ koo indi ci gàttal daal lépp luy yokk taalibe yi pas-pas te di leen sawarloo ci sëriñ Tuubaa xaadu loolu la maxtaar loo te du fàbbi kenn wala muy tax a wax kenn ci sëriñ bi loolu mat naa indi ndax kat bëri na ku wax dara ci sëriñ Tuubaa xaada loolu maxtaar loxo te taalibe moo ko ko tax a wax wala mu fas dara ci sëriñ bi te moo ko ko waral wala tasubbu lisina yad'una yad'una min dunillahi fa yasubbu llaha adwan bi xayri ilmin sëriñ Masamba radiallahu taala anhu mas naa bët mas naa sëy bi mu ñëw ci sëriñ bi ne ko bàq tooy na damaa bëgg nga ñaanal fere ci nawet bi sëriñ bi ne ko bàq ñaar la bàq bii bàyyikoo ci asamaan si ak bàq bii bàyyikoo ci man baq bi bii bàyyikoo ci asamaan si aadale pen sowu di taw fépp tooy te boo jiyee mu witat ko witat mooy yàq waaye man maay bàq bu dul witat aw jiwu adduna ak alaxira sëriñ Tuubaa xaadilahu la muxtaro nee na jox leen ma ruu yi ma teggeeg moom dem àjjana sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na sëriñ Tuubaa xaadilahu la muxtaro dane ko Mouhamadou Lamine tollu ma fii nee na saa su la waxee loolu ca bunt bu ndaw ba la la wax loo gaaw gaaw fekk ko fa ma wëri bi ma agsee mu ne ma mu ne tëll jox ma ak xasida gu toll ci fukki way ak ñaar ne ma nettali ko ma wax ba am ñetti bayit mu ne ma taxawal ma taxaw mu firi ko ne ma wax ba amaat ñetti bayit mu ne ma taxawal ma taxaw mu firi ko ma di ko def ba mu yegg mu ne ma gàncax gaa ngoogu saa su ngeen góobee mu meññaat daal dina ana Muhammadul Muxtaar sëriñ Xaafiya ne ko maa ngi nii mu ne ko naa ngi nii sawaraa ngi nii ritwaan mii nee naa ko sama taalibe lu sama taalibe bon bon bu ko bu ko tëju Malick mii nee naa ko sa lu sama taalibe bon bon bul ko tëjjil te ñaar ñoo ñii kenn du ci jooy ak sama ndigal Sëriñ Tuubaa xaadalahul laa masala nee na sama ginnaaw gii ku fi nekk te jugoo fi danaa la bot tabal la ajjana wala ma tungoom la tabal la ajjana wala ma fob ajjana yët la fa nga nekk am na ku ñuy wax sëriñ Abdullahi jaane bi sëriñ bi waxee lii ba noppi nee na liñ ci jublu mooy ku sax ci ànd ak moom ku sax di ànd ak moom julli wala ngay jëfi ndigal di bàyyi ay tereem wala mu yor la ba yewi la ku sax ci ku sax di ànd ak moom ci julli lay boot tàbbal na kii toppi ndigalam di bàyyi ay tereem lay tungoom tàbbal àjjana kim yewi lay sopp àjjana yët ko fa mu ne bi sëriñ bi déggee lii ni mu ko firee la wax ne loolu laa ci jublu woon allahu taala alam sëriñ tubaax ma loo nee na ku ma xel wommat nee na kum xel wo kum xel wommatul indi la ci man mbugg dana la wommat indi la ci man subhaana rabbika rabbil jeex na de waaw